qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yutaabi'anna ahli dunyaa min ahli nnaari yawmal qiyaamati fayusbaghu fi nnaari sabghatan summa yuqaalu yaa bna aadama hal ra'ayta xayran qatt hal marra bika na'iimun qatt fayaquulu laa wallaahi yaa rabb wa yu'taa bi ashaddi nnaasi bu'san fi dunyaa min ahli aljanna fa yusbaghu sabghatan fi aljanna fa yuqaalu lahu ya bna aadam hal ra'ayta bu'san qatt hal marra bika shiddatun shiddatun qatt fa yaquulu laa wallaahi maa marra bii bu'sun qatt wa laa ra'aytu shiddatan qatt <laughs> rawaahu muslim rahimahu llahu taala waaw akbar allahu akbar allahu akbar waaw kon al imaamu Nawawi xadis bii lañ la doon dund jataa bi ñu génn mu ne mu ah, balaa loolu mooy bunt bii ñu nekk ci tool bi wala ci garab gii ci tool bi Eh? mu ne muy hadis numéro quatre cent soixante deux la ñu war a gis bii nañ bi ñu mujj woon gis mooy hadis quatre cent soixante et un xam ne gisoon nañ ko lu jiitu woon bi mu ne woon Seydina Anas wa anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala yatba'u al-mayyita thalath eh? tey nag walillahi alhamdu wal minna ñu war a jël bii mu ne wa anhu numéro quatre cent soixante deux mu ne wa anhu bii mu koy jële ci moom ba léegi muy kan Seydina Anas radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullahi mu ne dawal de nee na dañuy dikkal indi waaw bi an'ami ahli dunya min ahli naar ki nga xamante ne nii moo ginoona mën a bànneexu képpoon bànneex min ahli ahli dunya ci waa àdduna mooy àdduna que fa gënoon a neex dundu waaye min ahli naari yawmal qiyaama waaye nag fii ci àddi ci àllaaxira mu bokk ci waa safara waaw dañ koy teewal andi ko laata muy dugg safaral de waaw <laughs> mooy ki gënoon a neex dundu ci kaw suuf te ni mu yéeféer te mu leer ne noonu la faatoo bu deewoo sawara direct la jëm yeneen tubaab yi saa saa dañ koy indi yawmal qiyaam présenté ko taxawal ko fa yusbahu fi naari sabra ko na ko puccux ci biir sawara benn puccux mooy jël ko waa capp ko sóob ko ci biir ajja ci ci ko ci biir sawara benn capp rek mu ngi mel ni boo jëlee benn paana wallaahi al masalul jël sa baaraam ne nii capp ci rek génnewaat <laughs> wala nga jël benn benn benn pëy wala benn big tiim paanu ndox bi ni nga dugale daanaka nga ko génne même pas même pas seconde da dugal rek génne <laughs> moom noonu la neen lañ koy def waa ji gënoon a neex dund fii ci àddina tey kon yéeféer te bokk ci waa sawara ëllëg <laughs> buñ ko defee noonu capp ko ci sawara génne ko yuqaalu nag ñu ne ko summa yuqaalu ginnaaw gi ñu ne ko yabna aadama e eh yow doomu aadama bi ndax doomu man aadama la alayhi salaam <laughs> nit la hal ra'ayta xayran qat ne ko mais yow mas ngaa gis yiw yiw yiw lu neex mas nga koo gis mukk mas koo gis ah hal marraka bi mooy mas kaa gis yiw hal ndax marra romboon na bi ka ci yow na'imun xéewal qat mais est-ce que xéewal mas nga laa romb boo xam ne mos nga ko mas ngaa mos xéewal fa yaqulu mu ne la wallahi ya rabb mu mukk wat naa ko ci yàlla yow sama borom loolu ma sula am waaw te kat imagine mooy ki ginoon a neex dund mooy ki nga wax jataay bee weesu moom masula xam luy galère masula xam sonn lépp lépp ma yemb waaw alal borom bi tamit may ko santé may ko lépp ay mbiram di dox daanaka sawaay mais ñu kooku la ñuy présenter comme que safara la jëm capp ko ci biir safara ne ko est man naa yiw mas ngaa xam yi waay lu alal ah mas ngaa am ay xéewal yoo mas a xam mu ne mukk wat naa ko ci yàlla ne loolu masulaat waaw waaw akbar léegi nag yonentu way saar saam nee na wa yukta bi ashaddi an-nas bu'sa ginnaaw gi nag ñu indi ki nga xam ne moo gën a tarle annaasi tinit ñi bu ak njàqaree ko coono ki ay malheur ki coono waaw waaw ñu présenté ko moom waaye min ahlil janna fii ci kaw suuf mooy ki ginoon naqari dund noo dund moom foo ko takk ci karek weesu na ko ndax metti daanaka dere dere dere dara dara ak tar tar bu tar tam nekk ci la doon dund non à la limite yi xamul dañ naan ñii sawaay mii sawaay mii yàlla mii wax moom moom bàyyi na xel ni yàlla joon est-ce que am na quand même xoolal sawaay da illa boo ko gisee bët yi ngay njëkk a gis ndax xiif waaw mu ngi sew ruuj ba mel ni mat ndax ñàkk lu mu lekk waaw feebar yi du ko bàyyi saa su ne mu ngi feebar te loo lu mu fajoo ñu indi sawaay ñu indi sawaay hein kooku waaye comme que moom ci waa àjjana lay bokk ëllëg fa yusbahu ñu daal di koy sóob sabghatan fil janna ñu daal di koy sóob benn sóob biir aljana waaw comme nañ def kee jël ko pacc cappal capp ko biir àjjana génne capp génne soo plongé ko ci génnewaat ni mu gën a gaawe ba pare nag ko nag fa yuqaalu la ñu ne ko ah yabna adam e eh yow doomu aadama bi alayhi salaam hal ra'ayta bu'sal qat mais yow mas nga xam tartar mas nga xam lu metti mukk mas nga xam lu metti hal

te masumaa gis tar tar mukk waay walla <laughs> waaw mu rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim abul taala kon nag laaj bi mooy est-ce que moo ko solo waaw al imaamu ahmadu sëriñam daal na koy solo na ko noon Muhammad ibn Yazid al-Qazwini yu daal imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii al-imaam Muslim Abul Husayn mu ngi koy indi ci kitaabu sifatil qiyaama wal janna wan naar hmm? baabu sab'i an'ami ahli dunya fin naar wa sabghu ashaddihim bu'san fil janna mu ne haddathana Amrun an-Naqid al-imam Muslim rahimahullah mu ne haddathana nettali nañu Amrun an-Naqid suñu sëriñ di Amrun an-Naqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur rahimahullah Abu Uthman al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala waa yàlla mu ne haddathana Yazid ibn Harun mu ne ki leen nettali mooy Yazid ibn Harun ibn Zazi al-Bukhari al-asl ñeneen ne non Wasiti la <laughs> Abu Khalid rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana xabaara nañu Hammad ibn Salama di Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama ibn Abi Sakhra rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullahu ta'ala an Thabit al-Bunani moo ko jëlee ci Saabit al-Bunaani di Saabit ibn Aslam al-Bunaani rahimahullahu ta'ala al-Basri taalib imaam Maalik ah, imaam Anas ah, Anas ibn Maalik an Anas ibn Maalik mu jëlee ko ci Serigne am da Seydina Anas ibn Maalik ibn Nadr ibnu Damdam ibnu Zayd ibnu Haraam ibnu Jundub ibnu Aamir ibnu Ghanm ibnu Adiy ibnu Najjaar al-Ansaari an-Najjaari Abu Hamza Dhul Udhunayn xaadimu rasuulillaah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallaahu an Anas annahu qaala qaala rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam yudaabi an'ami ahli dunyaa min ahli nnaar yawma al-qiyaamah fa yusbaghu fi nnaari sabgha thumma yuqaalu ya ibna aadam hal ra'ayta khayran qatt hal marra bika na'iimun qatt fa yaqul laa wallahi ya rab wa yu'taa bi ashaddi nnaasi bu'san fi dunya min ahli aljanna fa yusbaghu sabghatan fi aljanna fa yuqaalu lahu ya ibna aadam hal ra'ayta bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fa yaqulu laa wallahi ya rab maa marra bi bu'sun qat wa laa ra'aytu shiddatan qat nii la ko al-imaamu kon daal di indi imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj Abul Husayni rahimahullahu taala kon xadis baa ngi nii lëkkaale mag buntu bi ginnaaw lii mooy lëkkaale mag buntu bi premièrement mooy ah <laughs> kon addina daal bi fi borom bi naan hein zuyina linnaaseek yooyu yëpp yooyu yooyu yëpp ndekete boo ci nekkee fàtte sa borom <laughs> bànneex yooyu <laughs> yow fan bi nga nekk ci yooyu alal bay rek sa sa sa sa sa carrière waaw sa bopp ak sa apparence topp àddina fàtte sa borom nit ñi naan la laay yaay la star <laughs> di ut say autographe fu nekk di la topp fu nekk ngay dund dund ji ñu bakka fàtte sa borom ndekete yoolu mu neex neex neex bés bu ñu la cappee boo deewee ci yéeféer nit ki mel noo nee ñu jël la capp la capp plo capp capp la biir biir sawara da nga naan masumaa xam lu neex masumaa xam lan mooy yiw masumaa xam l'opulence masumaa xam lu neex waaw ah, kon loolu kon kon ba àddina loolu la de taawoo wallahi dafa gaaw a jeex dafa gaaw a jeex waaw ak ka gaaw a jeex jarañu dara loo ci bànneexu bànneexu bu la yàlla mayoon deux cents ans nga dund lépp ci lu neex nga weddi ko deewe noonu bés bu la cappee biir kii nii ngay def déggoo li wax kii gën a neex bi an'ami ahli dunya min ahli an gën a neex dund ci waa àddina waaye bokk waa safara yawmal qiyam laata muy dem safara lañ koy def nii ngir ñu xam ci kattanu borom bi ak mbugalu borom bi ak yërmande borom bi ni mu rëy tamit ndax côté àjjana bi noonu la ci gën naqari dund ci kaw suuf ñépp contre la ndax lan diine ji nga nekk mu naqari lool ñu embargo la waaw gaa yi dañu dem ba yow yaay ennemi numéro un te defoo dara lu la ngaa jàpp rek sa diine ñu xoj la ci lu bari mais nga téye ngir sa diine sa dund bi metti lool bu la yàlla demee nga jiiteem réew wala lii nga gis ñenn ñi di faat ndax la famille ndax embargo bi yenn yi nga xam ne da ngeen koo soxla ngir bay gaa yi koñaleen ngeen jàpp seen biin te góorgóorlu ngir fexe yéen yooyu yëpp ngeen remplacer ko seen bopp mais bala moo am bakkan yu bari faatu ci nga gis mbir yi ni mu méttee sa xol bi waaj a dagg ba amaana sax waa ji noonu la faatoo ndax naqar ndax lan diineen jum jàppoon yenent way saar salaam ne kooku dañ koy indi yowmal qiyaam daal di koy capp biir àjjana dugal génne ne ko yam na aadam yow doomu aadama bi mais mas ngaa xam boos malheur weñ so lu metti mas naa dal mooy mas ngaa gis ak tar tar ci sa dund mu ne mukk wat ko ci yàlla ne ma sulaam <laughs> waaw koo gis kon gis nga borom bi te wax nañu mujj goo comme niñ gisoon bii weesu dundu gële mooy dundu gi ah ça veut dire que loo mën a am fii ñàkk foofu kuttus nga yàq nga ko waaye loo mën a ñàkk fii ngir ëllëg yow yaay ki dund yow yaay ki dund dëgg dëgg dëgg waaw wallahi yow yaay ki dund dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg gaa yi dañ lay yërëm ci kaw suuf dañu la yërëm ñi la bëgg ñi la bañ di la gën a mbir yi di metti rek mel ni affaire yi yow non yaag neex daal da ngeen a xuloo ko wax mais nga jàpp ngir sa borom te wéer say mbir sa borom boo faatoo buñ la cappee biir àjjana loolu yëpp da koy fàtte waaw sa yun siika aw sa tun siika farxatul axira waaw kullama ashtahu min shiddatin fi dunya wallah gis nga xéewal gën a sa bi xéewal yawmal qiyaam dina la fàttaloo bépp weñ sa boo dundoon sa ëllëg waaw waaw akbar waaw akbar waaw kon adda kon mbir nga kon àddina kon jarul yi ah ndeke loo fi man di am sa bànneex lu mu neex neex neex boo gëmul woon yàlla ba mu tàbbal la biir safara capp ci te yow du bëggoo complètement capp ci dañ laa capp plongé génnewaat nga fàtte li nga xam ne moo la daloon mooy lu neex la nga masoon a nekk waaw loolu nag amul solo kon nag al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci hadith numéro quatre cent soixante-trois mu ne wa an al-Mustawrid ibn wa an al-Mustawrid ibn Shaddad radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma dunya fi l-aaxirati illaa mislu maa yaj'alu ahadukum isbu'ahu fil yam falyanzur bimaa yarji' rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala qaala al-imaam al-haafidu an-nawawi rahimahullahu ta'aala mu ndil ñu xadis bi mu ne kon wa anil mustawrid mu ngi jële xadis bi ci saxaaba boo xam ne moom mooy al-mustawrid Ah? ibnu shaddadin di doomu ku ñuy wax shaddad radiyallahu taala anhu wa ardah mu ne xa annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na ah? nee na mad dunya fil axira mu ne gis nga àddina bi xam nga lan lay représenté wul ca àllaaxira ah illaa lu dul misla lu mel ni lu mel ni maa yaj'alu ahadukum loo xam ne ci la kenn ci yéen di def di dugal isba'ahu dañuy wax asbu'ahu o usbu'ahu boo jox baax na musallasatul hamza la ah boo xam ne moom la ki di dugal di cap hein li nga xamante ne nii mooy baaraamam fil yam ni ci ndox ci géej gi jël sa loxo daal di koy capp ci géej gi Allahu akbar gis nga noonu nga koy cappe ci géej gi hein fil yam ni fal yanzur après mu génn ko da koy capp rek comme ni def waa ji keroog léegi rek waa ji dugal sa wara capp ko ci génne comme lu mel noonu capp génne képp <laughs> waaw képp génne dong la loolee lu mel noonu la def nga def ko fal yandur nga xool bi ma yar ja ana lan ngay delloo Allahu akbar waaw léegi ahadis bii nii kon eh, lii lay wax mu ne rawahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala voilà kon laaj bi mooy est ce que moom dong ko solo est-ce que bi al muslim kese moo solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmadu di sëriñam rahimahullahu taala ak ak al imaamu maaja al qazwiniyu rahmatullahi alayhim daal dinañu koy solo hmm? léegi al muslim la wax ne rawaahu kon la ko indi muslim rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabu kitaabul wa sifati naimiha wa ahliha babun fanau dunya wa bayanu alhashri yawma alqiyama foofu la gondi mu ne haddathana premier hadith Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne ki ñu nettal mooy suñu sëriñ da Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Wasiti rahimahullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdullah ibn Idris mu nekk ñu nettali moom Ibn Abi Shayba mu Abdallah ibn Idris di Abdallah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdirrahman ibn al-Aswad rahimahullah Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala ha imam Muslim ne xaaral mën di la weneen càllale maa ngi ñëw mu ne wa haddathana ibnu Numayr mu ne ki nga xam ne wa haddathana te nettali ibnu Numayr di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mun haddathana nettali nañu abi ah Muhammad Abdullah ibn Numayr ah doom ji Muhammad la tudd Muhammad ibn Abdillah bu nee sama baay kon moo Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah rahimahullah ñoom ñëpp Kufa lañ dëkkoon rahmatullahi alayhi ala al-jami' qaala mu ne haddathana mu ne haddathana abi wa Muhammad ibn Bishr waaw ibnu Numayr di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr dana sama baay moo ma nettali ak wa Muhammad ibn Bishr di Muhammad ibn Bishr ibn al-Farasi ibn al-Farafisa ibn al-Mukhtar ah Abu Abdillah al-Kufi rahimahullah mu ne ha taxawal maa ngi indiwaat beneen ñetteelu càll la waaw wa haddathana Yahya ibn Yahya mu ne wa haddathana te nettali nañu Yahya ibn Yahya di Rayhanatu Naysabur Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamman at-Tamimiyu Abu Zakariya al-Khurasaniyu al-Hanzaliyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu Muusaa ibn A'yun mu ne ki ñu xabaare mooy Muusaa ibn A'yun di Muusaa ibn A'yun al-Jazariyu Abu Sa'id rahimahullah <laughs> alxarbaaniyu rahimahullahu taala imam muslim la ha taxawa maa ngeen daal beneen càll la kat kat ngof <laughs> mu ne wa haddathani bi moom nettali na ma ko man dong Muhammad ibn Rafi' Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qurashi al-Qushayri al-Qushayri Abu Abdillah comme imam Muslim al-Qushayri an-Naysaburi az-Zahid rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abu Usama mu nekk yoon nettali mooy Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'ala nga xam ne al-Kufi rahimahullahu ta'ala kulluhum mooy ñan kulluhum bi mooy ñan mooy jàppal mooy dana woon haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba dane woon fi ko nettal mooy Abdullah ibn Idris kon Abdullah ibn Idris ibn Numayr jële ko ci baayam ak Muhammad ibn Bishr jàppal kon Muhammad euh, muy Abdullah ibn Numayr ah di bàyyi Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr moom ak Muhammad ibn Bishr boole ak Abdullah ibn Idris mu ngi sànq ñoom ak ak kii ci euh, beneen bi Yahya ibn Yahya dane akhbarana Musa ibn Ayun kon Musa ibn Ayun beneen bi mu ne man ki ma nettali mooy Muhammad ibn Rafi mu jëlee ci Abu Usama Abu Usama kon ñeent ñii ñépp muy kan nañ waxaat Abdallah ibn Idris un Abdallah ibn Numayr ak Muhammad ibn Bishr ñaar lañu ñoom ci benn càllale muy ñuy trois ak ki nga xam ne mooy Musa ibn A'yun di quatre ak Abu Usama di cinq mu ne kulluhum nag ñoom ñépp an Isma'il ibn Abi Khalid ñu ngi koy jëlee ci Isma'il Abi Khalid ah, Hurmuz ah ibn abi Xaalid Hurmuz abu abdillah al-Kuufi rahimahullahu ta'aala moom eh, di Ismaa'il ibn abi Xaalid ci ñoom lañ ko jëlee léegi mu ne ha <laughs> imaam Muslim ñëw fii ne léegi taxawal beneen càllale cam <laughs> wa haddathanii Muhammad ibn Haatim mu ne te nettali na ma hadiis bi sabab sëriñ bu tudd Muhammad ibn Haatim Muhammad ibn Haatim ibn Maymuun al-Baghdaadiyu rahimahullah moom nag boroom xam-xam yi ñenn ñi dëgëruluñ ko voilà <laughs> moo tax imaam Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne saduqun rubbama wahima wa kaana faadila moom ku dëggu la léeg-léeg nag moom da doon juum waaye ku baax la woon mais bon am na ñoo xamante ne nii dañoo jàpp ne moom dëgëruluñ ko dara waaw al imaamul Buxaari ci taarixul awsat dane huwa zaak lam aktub anhu waaw <laughs> ah, man daal mooy kookee waaye man daal <laughs> du ma bind ci moom du ma jële ci moom waaw <clears throat> sauf que al imam ad-Daraqutni eh, <clears throat> moom dane moom moom eh, jële nañ ci moom mu ne kii fiqa la voilà eh, léegi mu ne moom kii ku wóor la voilà mu ngi noonu kon Euh, imaam na maa nag moom dese na koo dëgëral mais daal mais moom du problème parce que gisoo sëriñ yu bari yi ñu jaar yoon yu bari yi mooy même <laughs> parce que ñeneen ñi hadith bi dëgër na même bu dee kii d'accord nañ ñi nga xam dañoo jàpp ne bon kii dëgërul ah Euh, euh, loolu mooy xadis bi dëgër na parce que yo gisoo càll yu bari yi moo mu ne kon wa haddathani mooy du cosaan ci téere bi cosaanu imam muslim mais da ko ëndaale gis nga mutaabaa la mu topp joo xamante ne affaire bi leer na ba pare ñoom moom ñoom ñoom Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom Yahya ibn Yahya waaw <laughs> ñooñu bu leen xasee tudd moom bu ne am na sama beneen sëriñ buñ naan Muhammad ibn kii euh, ibn Hatim kooku garaawul wala abdulahu mu ne nag kaddu gi moom la moom la ñeel mu ne haddathana nettali na Yahya ibn Sa'id di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz al-Ahwal rahimahullah al-Basri rahimahullahu ta'ala ah, léegi moom mu ne haddathana Isma'il kon gis nga Isma'il ñëwaat moo Isma'il fële ibn Abi Khalid Hurmuz rahimahullahu taala léegi nag mu continué mu ne haddathana kon Isma'il lii lépp da lay indil ba ci Isma'il nan la ko solo imam Muslim mu ne haddathana Yahya ibn Sa'id mu nekk ñu nettali non mu naan haddathana Isma'il mu ne haddathana Qays muy Qays ibn Abi Hazim Qays ma lahu nadhir Qays ma lahu nadhir muxadram la <laughs> waaw kii moom moo jëlee Qays ibn Abi Haazim gisoon nañ ko bi moom moo jële ci fukki saxaaba yi nga xam ne ñoom la lay nent bari saar saar dal di eh, eh, bégal àjjana ci benn bërëb ku nekk ci moom Qays ibn Abi Haazim jële ci yow muxadram la woon jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam hmm, eh, mu ngi doon dund waaye jotu ko woon gis muxadram la te bi muy génn àddina dépassé na ay cent ans mooy Qays kon ibn Haazim Euh, euh, rahimahullah ci moom la ko Ismaïl daal di jële euh, rahimahullah moom nag al-Kufi al-Bajali al-Ahmasi al-Ahmasi al-Kufi annahu qaala moom Qays mu ne sami'tu Mustawridan mu ne dégg naa Mustawrid ibn Shaddad ibn Amr ibn Hisl ibn al-Ajab ah, moom mi kii la nu mu tudd saxaaba yeneen tubaab yi saa saa boo xam ne. mu jóge Kufa la ne euh, mu nekk Misra moom ki nga xam ne ba fa la génn àddina moom Seydina al-Mustawrid ibn Shaddad radiyallahu anhu qaala mu mu ne axaa moom axaa di mbokk waa Banu Fihr moom nag euh, euh, kii kii la parce que booy topp ay maamam ibn Muharib ibn Fihr ibn Malik al-Qurashi al-Fihri al-Hijazi al-Madani al-Misri voilà mu ngi noonu le moom nekk mbokk waa Banu Fihr yaqulu nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wallahi ma ad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa ashara Yahya bis-sabbabah fil yammi falyanzur bima tarji' wa léegi bon am na lum ci wax leneen mais euh, nañ baax ni kon mu ne waa ki wàcc yàlla man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam addina nekkul boo ko gam-gamlee comparé ko alaaxira lu dul illaa mislu lu dul ne maa la nga xam ne yajalu ahadukum isma'ahu haadi li nga xam ne nit ki moom lay jël baaraamam bi nee na Yaxya al-Qattaan daal di eh, eh, eh, wane sabbaaba bi mooy sabbaaxa mooy bi nga xam ne moom la nit ki muy taaya moom lay yëngal baaraam boobee mu yënga mu yëkkati wane baaraam boobee ne loolee ngay jël capp ko ci ndox boo ko cappee ci géej wala ci mbalka mi lay lay def ci sa baaraam bi loolu mooy àddina ci àllaaxira loolu dara loolu boo boo nekkee jamonoy tàngoor sax léegi mu wow <laughs> te du tus mooy du dara Allahu akbar Allahu akbar léegi nag bu ko defee nit ki xool fal yanzur bi ma tarja ana ci lan naka bu bu ko yëkkatee lan ci ndox mooy toog mooy ànd ak loxoom mooy du dara ci géej gi waaw lu néew néew néew kon loolu mooy àddina Allahu akbar Allah am na nag yoo xam ne riwaay yoo xam dañ na al ibham la <laughs> wa ashara Ismaïl boobu dane Ismaïl moom ci boppam ashara bil ibham ibham xam nga mooy puus bi mooy baaraama bée bi noonu lañ koy waxe hmm? loolu noonu moom la kii mais eh, eh, bële eh, ñu wari dañ ne bon est ce que dëgër comme ñoom al al qadi Iyad rahimahullahu taala ndax loolu mooy li gën a feeñ quoi ndax nit ñi arab yi bu ñuy misaal dara en général du du ibham bi la ñuy wane mais sababa bi wala sabaxa bi muy baaraam boobu nga xam ne moom ngay yëngal booy booy booy taaya léegi nag nit ki mu ne loolu lu toll noonu ngay dugal sa baaraam ci ndox génne Allahu akbar mooy kon daal mais bànneexu àddina gaaw a jeex xam nga loolu boo ko cappee ci ndox bi génn li ma la wax léegi mooy deux li ci des boo gis nga boo bu dee da ngaa lu tooy gis nga boo ko ci cappee ba génne boo moywul booy bu bu sa loxo bi sa baaraam bi riisu sa yére bi mu woowaat mooy xet bànneexu àddina noonu la gaaw a demee saxut de par rapport alaaxira saxut wala alaaxiratu xayrun waaw waaw te tamit mooy diiru bi diiru bi yàggul mooy diiru àddina ndeke yàggul waaw xam nga mos borom bi naan fii yawmin kaana miqdaaru xamsiina alfa sana ci bés boo xamante ne nii li ngeen koy natte buñ ko doon natte ci kii oh, mooy cinquante mille ans yow yaa imaginer cinquante mille yow bu dee calendrier grégorien yi chrétiens yi wax loolu ñu naan ñu ngi ko basé ci dunduk judduk Seydina Isa alayhi salaam mais loolu ban année lañ nekk deux ñu jàpp ne lu yàgg yàgg la ndikiti yu saway deux mille vingt deux mille deux mille deux mille boo ko génnee ci cinquante mille ñaata la quarante huit mille <laughs> muy kon xoolal loolu mooy lu dara presque deux pour cent lañ la ci ci ci jour lañ dundagul depuis boobu ak te xoolal lañ di fi jaar waaw ah, muy mbir yi kon ak éphémère waaw mu ngi mel ni rek insect yi yi nga xamante ne seen dund dafa yow buñ la waxee li ñuy dund na naan xanaa kay déedéet insectes yoo xam ne ay trois jours am na ma ci doon liir xaw ma weñ yi xaw ma lan mais dund ku gàtt est-ce que mat na semaine ki ci gën a gudd fan wala ay trois jours ak façon yu mel noonu laal ba ba ma ko mës liir ci Cheikh Google affaire bi gàtt te gis nga ci loolu ñoom ci ñoom gàttul. dinañu fi nekk liir màgg fi am fi ay doom am fi jamono nekk paa ci trois jours mbaa mbaa lu matul une semaine <laughs> ñoom loolu ñëw seen dund pare nañ ko ci imaginer gis nga gis nga affaire bi mu relatif waaw ñun suñu dund day dara non seulement par rapport ak ñi ñu fi jiitu woon mais par rapport ak lan ngay waxati par rapport ak li nga xamante ne nii mooy dunduk alaaxira kon fii du jamonoy du du du mooy mooy mooy waxtoo nekk fi li caaxaan xaju fi waaw waaw kun fi dunya ka annaka gharib nga war a def kon la gaawe jeexe comme ni ngay dugale sa baaraam ci ndox génne moment bu ndaw boobu tooy tooy yay des ci baaraam bi àddina loo fi am ci bànneex loolu lay toll te mooy <laughs> loolu guddul la des lépp ku <laughs> waaw waaw kon yow lool muñ la tànn loowee ñaar yooyu eh kaay nga ñëw. gis nga géej gii nii ah kay boo jàppee sa loxo dama lay tànnloo ñaari mbir soit nga bëgg li ngay am léegi nga am ko léegi mais loolu la lay doon da dem ci géej gii nii nga jàpp ci sa loxo lu toll noonu en attendant muy wow yow loolu moo la dese après nga dee quoi nga bànneexu lu la neex après nga dee ñu ne la mais nag man nga cee bañ a sa loxo nag nga bàyyi sa bopp jaamu sa boroom def lool léegi boo faatoo géej gi yëpp yaa koy moom man na nekk cinquante ans man na nekk dans soixante-dix man na nekk dans dans trente ans ak nangam léegi yow boo xelloo ban ngay tànn daka naan ma càpp sama loxo loolu boo càppee mooy daa mu mu fetti waaw gis nga misaal moom xam ne kenn du toog naan ne doy loolu kay amul choix loolu kay sawaay damay muñ <laughs> damay muñ après mu moom géej gi yëpp loo xam ne man képp koy moom mooy xéewal yi yëpp maa koy moom te dootu dakkati loolu kay moom laay ci jënd loo xam ne bu ma ko fi cappee boo koy mën naa ko capp ci boppam faatu <laughs> du ko jariñoo <laughs> kon nag àddinaa ngoo amul njariñ de al kon lëkkaali mag bi ma ngi doon mooy kon loolu tee nga cee dëddu sawaay est ce que lu mel noonu nga xam ne noonu la éphémère noonu la gaaw a jeexe gaaw a disparaître ak lu bànneex ya neex neex ak lu tentation yi bari bari nii la gaaw a jeexe comme ni ngay capter sa baaraam ci lox génne la cay des lool ngay am ci àddina te tamit noonu lay gaaw a ràppe noonu lay gaaw a deme est ce loolu jar na ngay gàll sa sa xol ak sa lépp ci ko ci loolu déedéet kon nag niteel baabu fadli zuhdi wallah al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moom ne hadith numéro quatre cent mooy dañ ciy jàng hadith boobu euh, di jàngale bi darbil amsal waaw yeneen tubaab yi saa booy jàngale di sant li nga xamante ne mooy ay misaal yoo xamante ne day jegeñal nit ñi mbir mi te noonu euh, def fii nga xam ne ne leen ndox géej gi nga ñëw jël sa baaraam dugal ci voilà nga génne loolu dina tax nit ñi gën a di di di appréhender di euh, teewlu di def ay ay comparaison entre kon li ñuy wax ni ak lii ndeke lii la quoi bu ko defee nag ah nga jàjju nag nga jàjju léegi bi nga xamante ne ni yow ci nga am ci nga am temps parce que nag rien ne dit yow di nga fi yàgg ba boobu kon nag gaawal kon nag ah xirs nekk koo xam ne da xër ci wàllu àddina de ah, loolu jaru parce que lii mooy àddina kon nag al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala